loolu su léegi ñu saa yu jublu matuwaay bu ñu ko def matuwaay ñu daal seen loolu la doon ñaar bu kalaat dañ ci toog wala dañ ñu ci toog mbir mi. bisimilah sama wax sama ci tëdd suñu góor am man gën a yëkkëw ñu la mu ci àdduna ak ñu gën a yëkkëw ñu la ci ala ko rek wala ñu ko ñëna ma guddi ñu la sa ba dañu muur am na ndaw maa ngi jëm ci guddi ba nga xam ne wàcce na doon na mu yëpp ci asamaan ak suuf ba kenn gisatu dara wala ay ci dina ma bëccëg isaa ko jël aa um wuññee ko bëccëg ba mu ñëwee wuññi na ndëb dëb jënd woon yëpp wama xaw a jënd ma ci la mu jënd sakkare góor woonul saa ci ñëwee jënd naa ci ni yàlla jënd ni Adama Hawa wala jëpp góor ak jëpp ci ñëwee lu ma doon jënd na faa naka jëppee da ko taal sax ci ko la def. ñu ngi jëf yéen ci ndigal bi mu gën a lool ñu ngi koy liggéey waaw moom jëm ak jàll ñu ngi nag ñu ngi leen yóbbu safara rek seen i jëf ñu doon wute yéen suñu nekk rek ci yéen dana ko ñu doon ñu bàyyi xel xaram ci ñu am jàll ak ñu xëy xaram xaram ñu doon yéen jëf ñu dana te am naa ma ne ko laal ko joxeeru ak yàlla wa taqa am ragal yàlla wa sadaqa tam dëggal bi la husna la ilaha illa allah wa sallu Aliou jàppandoo ko ni Ibrahima jëmal jàndale koo xam ne wax na laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah ameen kooku danañ ko jàppandoo ko mu ko yóbbu ak jàndale waa maam baxila laa yàlla wa kasaba xam rabbu laa ilaaha illallaah xam nañu xam ko dina faamu gëm ñu jëm safara rek ñu koy jëf yàlla ci dina ko su wax ne laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah ñu def joxe àq yàlla ci boppam topp yàlla ragal yàlla suñu ko aljanna la jëm suñu daan gëm bañ joxe àq yàlla tey lu wëri daal aljanna yàlla ja mais faa aljanna am suñ suñ tam la jëm lu mu bëri bëri su demee safara alal ji amatul njëriñ la yéen su ma sallallahu alayhi wa sallam xalima ba xandi na yëkkati nañ xalima ba jàkkaar na xandi na wala na ñii soq na soq ñu ñii aljanna laa leen jëlee faale wu ñu mën a jëf ñii safara laa leen jëlee faale wu ñu mën a jëf kon nag kuy fexe mooy ka tax a jënd boobu ca asal ku taxaari itam mooy ku taxaari jënd boobu suy ñaawali na ko parce que dina lu mu tekki ku doon noppalu far xam ne kuy taxa taxaari ba noppi kuy taxaari taxaari nga ba noppi yeneen tamit déedéet jëf leen ku nekk danañ ko jàppaloon lañ ko bind ñaanal ko suñ bind ngir aljana danañ ko jàppaloon jëf ci yóbbu ngir aljana suñ bind ngir safara itam danañ ko jàppandoo jël jiw bu ñu soxla jël yi ay pexe rek lañ waaye suñ pexe pexe yi pexe na la ma tuuti pexe yi pexe yi na la ma képp ku pexe yi nag jël dugg safara lépp loo amoon pexe soo ko amatul njëriñ la wala ma ma yokk nii njëriñ bi mu jiw ma woo àllam ay tàngaayam su dee lum bëri na bëri na waaye malaan ñu koy laxas rek ak dëkk gën cee teg ñu bu natt ñett ka fab sax dem kuréel ñu dugal ko ñett loolu rek lay am jaaralam nag bu keroog yàlla alal jële muy bëri bëri lum ko jëriñ yonent bi ma nit ki dafay wax sama alal sama alal sama alal ma yow doomu aadama loo xam ci sa alal lu mooy la nga lekk ba reesal ko alal la nga ko ak na nga waddoo ba rafal ko na nga lekk ba refal ko na nga waddoo ba xaral ko ak na nga ko waxe lu muy lu ram bu mu la ko ñu xaaral de moo bëri ne bëri de lu muy dee bu ñu yeggee sa lool rek mu mutal de dara dal taxu xaar ci sa moomeel jëm ci moomeel dañu lay doon nag bu la buñ la fa xaaral mu jëm ci njëfam la jëm sa ñu lam sa yóbbu mooy lan waaye mu am ñu wax ne ba tuuti mu ne keroog nga xam ne saxaw dara ko pour que lu muy jàngaay mu ne keroog nga xam ne jëriñ naa leen ah naka war nañu loolu daa ak jubal man yàlla jubal yoonu njub ak yoonu réer war na ma ku jub sa bopp ku réer itam sa bopp way na la ah naka ñaan na muy doon wallaahi wa rahmatulah wallaahi wa rahmatulah. maa moom ak ñaar waay rey itam affaire yi ñu ko ko tàkku ci samay man ba mu jëm nga rek daan gerte gi mu wala lool naa leen leen leen màkk naaram safara wala saa jaramu na mu ne maa leen di wax ni ko safara soo xam ne dafa tàkk bay jaramu ne mooy jaanam laajat laa xalaat إلى الله على المتخاذ الذي دعوت له وتولى على كم دبل كم دم سوارنا نومي كتها إسمع كم كم نومي ينتمى الله سجع الدنيا لكنا الحمد لله بنجو قالنا من كم دم سوارا نومي كتير كتير بيجون تري الله سجع بيجون الإسلام كنا وهي إن الله أخبرني سرك بني ويقول ما دون ذلك من يسار wasanañ dana ko xam ne moo toll safara lépp xanaa aji ragal bi yàlla mooy bi dina war a ko jot moom la wàcc léegi sax mu ci dana mu joxe maa yow juróom wala fakka nit moom dana mu la bakka def mu ngi wàcc ci dina war a ko jot ci daal ci njëriñ jënam ya am la boo xam ne bu ma yëg rek ñu xalaf bokk saay saay sa jamaat moo ko moomoon Ibrahima daal di gëm yàlla bu mu ne tam nar loo xam ne sax muy gëm yàlla jënd ko waxee di dóor di dóor ba sax mu mucc ko aw muy dóor bu ko ko soxlee mucc ko aw muy dóor xam na moo tax ñu safara ndax xaaral ak ragal bi yàlla mooy fi dina war a gàtt jël ci moom la wàcc léegi saafara la ñu ci dana mu joxe maa yow ci dem yàlla sax kaa nit moom dana mu laaj ci bakkaar def mu ngi wàcc ci dina war a gàtt jël ci daal. dundal jëloon jaam la boo xam ne umma yëpp dañ mu xalaf bokk saay saay sa jamaat moo ko moomoon nga xam daal di gëm yàlla umma yëpp am na loola ne la tax muy gëm yàlla gëm ko bu xëyee di dóor di dóor ba sonn ut ko xaw muy dóor bu ko ko sonn ut ko xaw muy dóor bu dóor ci boppam bi yàlla ne ko duñ la bàyyi mukk lu mooy ba nga wédee mu am la mu naan ahadun ahadun ahadun yàlla kenn la booba jeex na ci yàlla ba ñu def dara bu may téye aadiya téye la aadiya boobu ku ko gis ku la bëgg mu tëlloo bu njëkk yéen tromp ko ne ko aadum dana la xetli rek ñëw ci ñu dina ko xar ko ñu lay jigéen fële jaamu yàlla boo xam ne amul benn bakkaar mooy bëgg na yàlla ak mu yonentam ñu dina ko xar ne mu yàlla da nga am jàmm du dugg mu ne ko mu ne ko ndax doo ko jaay mu ne ko ñaar téeméer yu la loolu boo ko seetlu woon ñu dem jamono ay bëri yu jë ñu ñëwaat ko daal di wëññi ñu ñaar téeméer ñu jox ko daal di ñëw xëy Bilaal ne ko demal bu gën yàlla ak yéen a kenn dootu dox ba ñu dem tey moom la moom moom la baax a taw moom la yàlla fekk mais kooku day moom dina sori safara ñu ñu ne naa ah, ah Abubakar dafa ko joxe pour mu ko waaye ak du fay kenn du li nga nit ñi waaw lépp lu ñu àgg mu def nañ ne gànnaaw gënu ko ñun ñu ne leen noonu lañ def nañ ne ñu ñu mel mais Babacar dafa bëgg rek ñu daal jëndoo ko moom nga yàlla wax naa ko ma ne ah di ngeen ñëw kenn jëndoo ko moom. ñun ñoo ma suñu xéwal ci saa def na fay ko ko rek Aboubacar te Bilal dara pour Bilal fay ko xéwal booba Bilal mi nekk def na lam def ci kaw ñu rab yi ñu fàttali ñu borom daal après ñu koy def Aboubacar ñu def defee ko dara lu may. dëgg rek gëdëmal yàlla rek wala soo ko yor baax xam na moo gëdëm de waaye yàlla dana ko fay lu gëdëm Abubakar moo goreel Bilaal moo tax fi naa war fa daa wax ne Abubakar mooy suñ sang te moo goreel suñ sang moo gën ci ñun moo goreel ci gën ci ñun ñun Bilaal ñu laa dañu waxe ne Abubakar ci biir moo gën ci dinaa di ñaari taalibe ku ci nekk laayam njëriñ ko ina maa mu xëy kum ñu oyi laay laa du rin kum de sara no wàcc tooram ina maxaafu ñu rabbina yow mënaa boo xam xam sariiram ali dundle na lam dundle woon ngir dama ragal ñu gërëm tënkam yàlla abubakar déggal moom dundle na lim dunde dundle na lim dunde ku ji rabbi laaga moom dami borom bala jiblu na ji ñu yàlla jaamu yàlla ngir yàlla ak ku jaamu yàlla ngir alaxira bokku kuy jaamu yàlla sax ngir àddina Abubakar moom te du ngir àddina muy yàq muy fa ngeen jortu te du toog ngir àllaaxira def na rek ngir jëm yàlla gën a wala soo koy waaye xamuñu gërëm de waaye xolam dana tëdd de.